est-ce que war dañoo bind xadiis waxoon naa la pour répéter li ñu waxoon te ndax moom la moo nekk suñu mumbëstal suñu introduction mooy afet <laughs> pour personne bi nga xam ne nit ki nga xam ne mooy dundu léegi ni moo nekk vingt et unième bii ñu ne ak siècle yi ko jiitu woon naa yu bari. Euh, am na yoo xam ne mooy masala bii mën na laa bañ a kii euh, man nga ne mais mais mas loolu mooy lan bind xadis kay loolu masala la ñu ne la waa masala la est-ce que dañoo war a bind xadis loolu nekkuloon unanimité déedéet jamonoy saxaaba yi ak taabii yi dafa am ñoo xam ne dañoo jàppoon ne xadis waruñu koo bind dañ koo si dañoo bañoon ñu bind ko waaw léegi parce que ñoom dañu amoon seeni dalil dañu amoon seeni dalil yoo xamante ne nii ci lañu tegtaloo pour wax ne xadiis kenn du ko bind te muy waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lool moo taxoon ñeneen ñi ne dañ koy bind ñu ëpp ba finalement sax loolu moo mujj nekk ijmaa ba léegi doo gis boroom xam-xam mu naan la bind xadis moom comme na ko ñële bañe woon laa ko bañe ba léegi kenn du fi bind xadis loolu wax naa la boo demee ci kutubu al mustalax ilmu muy téere yi nga xam ne ñooy jàng ñooy traité li jëm ci mustalahul xadiis mooy la terminologie xam-xamu xadiis ba waxoon naa la xam-xamu xadiis nag ak ak qaala abu hurayrata radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi après nga wax xadiis bi noonu wax naa la ba pare après nga ne rawaabu diw lu loolooy ta lool du lool mooy ilmul xadiis de ilmul xadiis moo gën a compliqué lool càllale yi ngay jàng jàng lan mooy xadis bu wér lan mooy xadis bu wér ak lan mooy anwaa'u as-saxiix ak mooy yan mooy façon yi wér nga jàng xadis bu xasan lan mooy xadis bu xasan lan mooy anwaa'ul xasani jàng xadis bu da'if lan mooy xadis bu da'if anwaa'u da'ifi nga xam ñaati lañ ak lan jàng ay munkar ak ay ay munkar ak yooyu yépp nga ñëw boo paree ci yooyu mooy en fait nga dugg ci ilmur rijaal doo xam ne ilmur rijaal yi nga xam ne dañoo wuute te niroo yi niroo wuute al muxtalif wal muxtalif yooyu yépp mooy daal xam-xam yooyu nga xam ne ay xam-xami xam-xam la après euh, maarifatu saxaaba maarifatu taabi'in ruwaat yi tabaqaat yi mooy yooyu noonu loolu loolu lañ naan ilmul xadiis voilà mooy ilmul mustalah lan mooy shaad lan mooy munkar yooyu yépp nga xam leen lan mooy lan mooy fa kii buñ naan kii eh, de xadiis bii de gariib la ainsi de suite mooy yooyu yépp nga xam lan mooy lan yooyu yépp nga xam leen xam ñi nga xam ne ñu yëngu ci domaine boobu ak ñan ñoo nekk ci càllale yi xam-xam yooyu eh, <coughs> lañ naa ne ilmul mustalah buñ koy jàng nag dañ lay lu ne am na historique am na fu mu jóge mooy du loo xam ne dafa de këtt na jonn noonu daa am cheminement bu mu jaar bind xadiis nag eh, jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum moo ne woon l'activité bi nga xam ne moo ginoon ëpp doole ndax nit ñi xam-xamaleen ñoroon waaw xam leen ñoroon te teewu leen woon dox seeni soxla teewu leen woon yor seeni métier di ko def teewu leen woon yor seeni njaboot di am ay problème yoo xam ne duñu ko mën a faj di sonn di galérer comme ñépp comme ñun niñ koy galérer tey ndax jamono ju nekk rek ñu foog ne ñoom ñoo gën a sonn ñu jiitu woon alors que loolu ku la wax loolu mooy su waa xamul li xewoon wala dalay nax déedéet ku nekk jamono ju nga dund dund nga loo xamante ne ciy mettit ay vie de couple vie familiale yaag sa mbokk yeeg yooyu yépp loolu lépp am nañ ko ñun moom kenn doon nañ ko wax ñu ngi ci siira gis nañ yonent bi aleyhi salaam bu leen foog ne mbir yi lépp Euh, euh, euh, benn fleuve tranquille la woon dundam gis nga gis nañ fi xaadisatul ifki ñëw nañ ne soxnaam da doon jaaloo walla iyaadu billaah ba mu affecté woon ko baax ak yeneen ak yeneen yoo xam ne da doon toog du ñu am lu ñu lekk seen kër illal aswadaan yi du ñaari ñuul yi ndox ak tàndarma waaw te mbir mi du ay ku ma koy yàgg wax du keesu tàndarma yu ñu teg fee yu nooy nepp nga ñëw tibb ci lu la neex di déguster déedéet ay ñaari tàndarma daal di dóor ndox toog mu leer na ne jour bi yépp lii ngay lekk loolu la woon de yooyu yépp jaar na ci léegoo li mu waxoon mu ne paase naa lu mat trente fan moom ak Bilaal liñ doon lekk ku ko jëloon dugal ko sa poqataan mu nëbb ko allahu akbar gisoon nañu ko yàgg na <laughs> waaw léegi yow nan ngay mën a nekk vingt et unième jàpp na yow rek ma sa sonn nga foog ni ñii moom daanaka seen seen dund fleuve tranquille la woon boo xam ne amuloon benn coono amuloon benn metti waaw du ñuy wax na àddina bi dafa gin a naqare xam nga ne àddina bi dafa gën a neex au contraire àddina bi dafa gën a neex xéewalu yàlla yi dañoo gin a bari waaw am nay jamono yow miy wax boo amoon boo neewoon Europe sa soxna nekk Bawol wala fële ca ca ca Saalum boo ko bëggee woo téléphone manoo ko ndax lii ñu téléphone amu fa woon soit mu ñëw Dakar nga woo wala nga bind lettre boo xam ne ngay envoyer xamoo kañ lay àgg waaw léegi nga xam ne fee ngay toog waxuma woote kese mais ngeen di gisante webcam yeeg lu ne xéewal yi gën bari alal yi gina a bari ngeen mbir yi daa gën metti loolu ku kuy gise noonu nan lay sante tooge benn bés di sant xéewalu yàlla yi mu ko defal du mas a sant kaas kese lay def hein du du masa sant waaw te yonent ma saat saat nag doon nañu doon wax naan dee leen xool tout le temps ñi nga xam ne yéen a leen tane waaye bu leen jàpp tout le temps di xool ndax nit moom saa booy dund loo am am na ku la ëppale waaw wa fawqa kulli dhi ilmin alim bu dee xam-xam la la yàlla may doylu woo jàpp nga jàpp ne yàlla malgré saa joxuma dara parce que diwa ma pële fuuf ba pare au lieu nga def ko sant yàlla ni yàlla ah yow mi defal kii lii yàlla na sax ci moom ta nga yokkal ko ta nga may ma moom li nga ko may loolu baax la waaye fa ngay jaar bi ko iñaane bëgg mu ñàkk ko ngir nga am ko loolu nag wal iyaadu billah maa ahqara ana lan moo ko gën torox lan moo ko gën sew ñooy nga nekk ci bàkkaar au lieu ngay sant yàlla doo mësaru ko ne ndax saa su ne am na ku lay ëppale waaw loolu nag xoolal ñi nga tane del xool ñi nga tane ndax bu ngeen di xool ñi ngeen tane ci ngeen di gën a mën a sante buur yàlla di di mën a sant xéewal bi ñu defal waaw kon nag jamono jooju lool mooy li nga xam ne euh, moo doon fierté nit ñi mooy xam-xam mooy li leen jaraloon lépp waaw yenu ay mbaar muy taw sa kaw nga toog fa taxaw ci bunt di xaar boroom xam-xam bi muy taw ba nga taw te te doo ndax dangay xaar mu génn nga liggéeyal ko jàng ci moom xoolal léegi ñun ni mu demee waaw da gis ñoo xam ne dañ seen seen ñi leen doon jàngal man nañ la gëdd ndax nit lañu léeg leen ñu mer mais du ñu mer wala ñu dàq la ne la fii du tax du tee bu subaa nga ñëwaat waaw nga ñëwaat ngir lan ndax xam-xam bi moo la ñor mais ñun moom koo ci xool yenn xool yi rek te pourtant du xool bu metti sax moom mu jële ko noonu après gedd di jaay full nee na wal iyaadu billah moo tax loo ci gis jahlun fawqa jahlin fawqa jahlin asbaxnaa juhala réer l'ignorance ci kaw l'ignorance ñu nekk ñu tu ñu tous presque des ignorants waaw yoo xam ne nag xamuñ ne ay ignorants des ignorants orgueil orgueil loolu moo yées ignorant yoo xam ne dañoo rëy waaw koo ci jàpp foog na ne moom am imaam Maalik la rahmatullah mu toog te dara xamu ko ñi muy jàppe rek mënu ko bu jàppee léegi nga mën koo corriger waaw walla iyaazu billaah te nanguwu ñoo jàngi ndax jàpp nañ ne ñoom xam nañu ba pare xam nañu ba pare li waay di xam yépp ñoom mu geeg ci ñoom te ñoom seen amuñu àlluwu sax kon nag buñ ñëwee ci suñu masala bi mooy en fait bind xadiis euh, kon liñ la wax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dafa am ñoo xam ne dañu jàppoon ne kenn waru koo def ci ñoo xam ne ci saxaaba yi si ak taabi'in yi ñoo xam ne dañoo jàppoon ne kenn du ko def loolu mooy premier avis bi beneen bi mooy ëpp ñu ne dañ koy def léegi nag mu des ana ana tegtalu wax bu nekk ana lan mooy tegtalu wax bu nekk a euh, wax bu njëkk bi mooy ñi ne kenn du ko def ñi doon bañ loolu wax naa nag mooy jamonoy saxaaba yi ak taabiin yi radiyallahu ta'ala anil jami' ñi nga xam ne dañ ne woon kenn du ko def lan mooy seen tegtal hmm? ñoom ñu ne xadiis eh, sayna abu sa'id al-xudri radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne imaamu muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-Naysaburi moo ko soloo ci saxiix bi ah il frappe fort ya eh gars yi que dégg ngeen ni li li li li fi fi gars yi tibbee xadiisun saxiix lañ lañ tibb kay ci saxiix imaam Muslim lan la wax Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yonent ko ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dane laa taktubu anni wa man kataba anni ghayra al-qur'aan falyamhu eh, te nag <laughs> gis nga ñii seen argument bii mooy bi gën a dëgër bu ñu am Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne hmm? yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de moo ñu ne moo ne laa taktubu anni bu leen bind dara ci man mooy bu leen dégg dara ci man di ko bind waman kataba anni ghayra alqur'ani falyamhu képp koo xam ne bind na ci man lu dul alqur'an lu dul alqur'an na koy faase mooy lan mooy alqur'an rekk laa leen permettre ngeen koy bind ci samay wax bu ma waxee ne leen lii alqur'an la ngeen bind bu ma leen waxul alquran nag bu ko kenn bind bu kenn bind ci man yeneen lu dul alquran ñu ne waaw kay gis ngeen li tax ñu ne ñu kenn li tax ñu ne la xadiis kenn du ko bind hmm? mooy lii yonent mi alayhi salaatu salaam moo wax te amruhu alayhi salaatu salaam lil wujubi illa ida sarafahu saarif te benn saarif gisuñu ko waaw lii yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko laaj moo ko wax mu leera nàññe ne bu leen bind ci man dara lu dul alquran ku bind leneen lu dul alquran jële ko ci man nan ko effacer eh, ñu ne benn ngoog ñu ne am na ñeneeni xadiis yoo xamante nii ah, ba léegi day jàppale suñu wax hein yoo xam ne ba léegi day jàppale suñu wax di jàppale li nga xam ne moom mooy suñu point de vue ñu ne beneen bi mooy ba léegi Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu ne mu ne ñun de jahidna bin nabi an ya'zana lana fil kitaabi fa abaa mu ne ñun sonn nañu sonn nañu di laaj yonent bi alayhi salaatu ngir mu permettre ñu ñu bind xadiisam yi waaye mu bañ mu bañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di bañ ah ta ñu ne beneen dalil Euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko solo moom euh, mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yeneen ci baax saab dafa mas a génn benn bés fekk ñuy bind xadiis mu ne ñu maa hada taktumun mu daal di ñuy laaj nañu ana mooy li di bind nii lii ngeen di bind nii mooy lan ñu ne ko ñun de ay xadiis la yoo xam ne dañu koo dégg ci yow dañu koo dégg ci yow mu ne leen nag yonent bi aleyhi salaatu wa ne leen kitaabun ghayru kitaabillah ne leen leneen lii ngeen di bind leneen la lu wuteeg téere bi yàlla muy alquran atadruuna ndax xam ngeen maa adalla al umam qablakum illa bima tatabu min al min kitaabillahi ta'ala mu leen ndax yën ngeen li nga xam ne moo sànkoon xeet yi leen diitu lu dul li nga xam ne moom lañ doon bind bàyyi fi téere bi yàlla bi li yàlla wax yuy seen yonent ba ñuy bind seen yeneen yoo xam ne ñoom ñoo ko bindal seen bopp loolu boo demee ci majma'u zawaid di nga fa fekk xadiis bi eh, ñu ne ñun euh, lii nii day dëgëral li nga xam ne mooy suñu position que ne xadiis kon bind xadiis non non dafa nekk loo xam ne waruñu koo def waaw léegi ñu ne leen mais mais mais attendez mais parce que bu ngeen nee duñu bind xadiis lu ñuy def ñu ne kon ñett rek dañ dañ koy kii li ñuy def mooy nit ki day fexe di mokkal comme ni nga xam ne saxaa comme ni nga xam ne noonu ñoom en général jamono jooju moom lañ tàmmoon mooy di mokkal comme Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ñu ëpp ci saxaaba yi nga xam ne dañ doon mokkal taabi'i yi tamit ñu bari noonu la doon ñëw ci sëriñ bi toog sëriñ bi jàngale duñ bind dañuy toog di mokkal ñu ne noonu lay demee waaw xam-xam ni ni nga koy jële par mokkal la te day tax nit ki yaral xelam ci loolu mémoire am mu may xam nga nit bu tàmmee di bind tout le temps te du fexe benn def effort mokkal mooy day mujj ba léegi moom ci ci li bind rekk lay sukkandiku il suffit foo yéeréer boobu mu xamati dara ñu ne nag nit ki day jàpp waaw <laughs> day jàpp di mokkal comme ni nga xam ne noonu lañu mokkale woon ci seen sëriñ yi ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu waaw neewu ñu ne doo bind rek jeex na mooy da ngay jàpp da ngay léegi nag léegi nag ñi ci des ne euh, ñun de li ngeen wax nii yépp d'accord nañu mais ñun dañu am ay ay dalil yoo xam ne ñoo ñuy wan ne ay la yëwén euh, bind xadiis moom lu dagan la te lu baax la te loo xamante ne dafa xam nga dafa am yoo xam dafa mujj nekk loo xam ne liñ naan lu man da ñàkk la eh. waaw mooy il ñu def ko ñu ne leen léegi déglu nañ partie bu njëkk bi yéen waa jamaahirul ulama ana lan mooy seeni seeni dalil ci loolu ñu ne ñun moom suñuy dalil daal di bari waaw loolu moom bari na quoi ah ñu ne xadiis Seydina uh, kii Abdallah ibn Amr ibn al-Aas Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhu anhuma wa ardaahuma Seydina Abdallah ibn Amr mu ne man dama doon bind kuntu aktubu dama doon bind ah kullu shay'in asma'uhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uridu hifdhahu fanahatni Quraysh mu ne man <coughs> Abdallah ibn Amr ibn al-As dama doon bind lépp loo xam ne lu ma déggoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam uridu hifdahu mais dama ko doon bind ngir après nag ma koy jàngat ngir mokkal ko ngir takk ko ngir takk li nga xam ne mooy waxam ji ngir takk ko am foo xam ne ndax en fait takk xam-xam ci ñaar la mën a nekk mooy dabtu qalbin ak dabtu kitaab mooy euh, takk xam-xam téye ko ci mbind waaw boo bañee moo tax boo demee ci fat bi wala njàng yépp benn la boo bëggee jàpp soo ngay bind moo xam da note ci sa ordinateur wala da ngay noter ci sa feuille say feuille wala nga enregistrer wala beneen bi mooy dottu xal bi mooy ba mokkal ko mu ne man nag dama doon bind li ma doon dégg ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw uridu hifdahu bëggoon nag bëggoon nag ngir mokkalo hein ngir fanahat nii Quraysh waa Quraysh ne ma eh, arrêteel yow li ngay def Abdallah ibn Amr arrêteel yow loo dégg Yonent bi saa salaatu salaam wax nga bind ko léegi ñoom lan lañ layale seen seen wax yi ne ko bul bul bàyyi li ngay def di bind lu Yonent bi salaatu salaam wax nga koy bind ñu ne ko yow da ngay bind taktubu kulla shay'in sami'tahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basharun yatakallamu fil ghadabi war rida mu ne fa am saktu anil kitaab ñoom li ñu mayele seen wax ji ne ko bul bind lépp loo dégg ci yonent mi alayhi salaatu salaam dañ ne mais yow lu ne nga loo dégg ci moom bind ko te yonent mi alayhi salaatu salaam nit la boo xam ne day wax. ci mer des fois mooy am lu ko mer loo mu tax mu wax am lu ko kontaan loo mu di wax loolu lépp nga ñëw di bind nee na ma arrêté la dem wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ma arrêté wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na fa aw ma bi isbihi ila fii mu jël baaraamam bi joxoñ ko ci ci jubale ko ci gémmiñam bi moom alayhi salaatu wassalaam ne ko uktub fa walladhi nafsi bi yadihi maa xaraja minhu illa illa haqq Allah nee na mu ne ma bindal bi ma ko demee wax ko mu ne ma bindal maa ngi wàcc ki nga xam ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama bakkan mu ngi ci loxo du génn sama gémmiñ gi lu dul dëgg lu dul dëgg du ci génn ñu ne ah yonent bi alayhi salaatu salaam ñu leen fii lan moo fii seen dali ñu ne mee nee na ko oktub bindal moo ko ci jox digal na ko bindal bu doon bind xadiis dafa dafa xaraam mais kononte kon kay yonent ma lay saa saa ko neen bindal alxuraan kese te bul bind te du xamoon nañ la alxuraan ndax li tax ñu naan yonent ma lay euh, day wax ci jamonoy mer ak jamonoy ngërëm loolu mooy la mooy yoo xam ne yu wuteeg alxuraan la yu wuteeg alxuraan la. ñu ne loolu kay mooy wane ne kon leneen la lu dul alxuraan te yonent ko ci ndigal ne ko uktub xadiis bi xadiis bu wér la imaamu ahmad ibn hanbal daal dina koy solo na ko noon al imaam abu daawud ah mu jaar ci yoonu yusuf ibn mahik an abdillah ibn amr radiyallahu ta'ala anhu na ko noonu doo demee ci sunanu daarimi rahmatullah alayhi daal dina koy solo ñu ne kon lii nii day wan ne kon euh, yonent bi alei saatu joxe ndigal ne Seydina Abdallah ibn Amr ni ko bindal ñu ne beneen ñun am nañ boo xamante ne nii ah, Ahmad ba moo ko solo ak imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mooy xadis boo xamante ne nii ah Seydina Mujaahid al-Mughira ibn ibn Hakim ñoom ñoo ko solo ñu ne ñoom ñaar ñu ne dégg Abu Hurayra bokk radiyallahu anhuma donc Seydina Mujaahid taabi'i mu ne dégg nañu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu naan maa kaana ahad a'lamu bi hadiisi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam minni illaa maa kaana min Abdillahi ibn Amr fa innahu kaana yaktubu bi yadihi wa ya'i bi qalbihi wa kuntu a'i wa laa aktub ista'dhana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fil kitaabi anhu fa adina la te xadiis boobu sanadam bu xasan la bu xasan la bu baax la ñu ne ñun suñu deuxième euh, euh, euh, xadiis suñu deuxième kii boobu ñu tudd tegtal buy wane ne bind xadiis mën naa ne muy kon riwaaya xadiis sayna imaam ahmad moo ko solo imaam al bayhaqi raxmatullaahi ala al jamii mu ne sayna abu hurayra radiyallahu anhu mu ne amul kenn maa min asxaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ahadu ahadun aktharu xadiisan anni min ci beneen riwaaya amul kenn ci saxaabaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ku ma ëpp man Abu Hurayra lu mu jële ci moom xadiis kenn lu mu jële xadiis ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam illa ma kaana min Abdullah ibn Amr ba mu des Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma moom d'accord naa ne moom xam naa ne man Abu Hurayra leer na ma ne li mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam te xadiis man ci moom ku dul moom nag maa la pële waaw wal muktiruna fi riwaayatil athar abu hurayrata ki ñi ëpp lu ñu solo xadiis ci yonent bi alayhi salaatu salaam ki ci ëpp lu mu jële mooy seydna abu hurayra moom nag ci boppam nee amul kenn ci saxaabaay yonent bi alayhi salaam ku ma ëppale lu mu jële ci moom xadiis kuru la seydna abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala anhuma mu ne lu tax mu ne fa innahu kaana yaktubu bi yadihi wa ya'i bi qalbihi mu ne ndax moom da doon bind ci loxoom te yeew mooy di jàpp tamit ci xolam mooy ci di ko mokkal tamit mooy da doon boole les deux bind ak ak lan am mokkal mu ne kantaa man Abu Hurayra radiyallahu anhu wa kuntu a'in wala aktub man moom dama doon jàpp di teg ci sama xel sama xol wala aktub waaye dootu mënoon bind doolu moon bind lan mu ne ista'dhana rasulullah ndax moom sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As dafa ñaan digal yonent bi alayhi salaatu wa salaam fil kitaabi anhu ngir di bind ci moom hadith fa adina lahu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di koy permettre hein kon kay loolu leer na ñu am na sax beneen yoon boo xam ne imaam al-Uqayli moo ko solo foofu ba léegi ci yoonu al-Mughira ibn Hakim mu i dégg naa Seydina Abu Hurayra mu amul kenn ci saxaabaa yonent bi alayhi salaam ku mu ëppale lu mu jële ci moom xadiis ku ma dina a xam xadiis kurul na ibn Amr ndax moom da doon bind dafa ñaan digal yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy bind lépp loo xam ne maa sami'a minhu fa adina la li mu dégg ci moom fa adina lahu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy permettre daal di koy jox ndigal ci muy bind li nga xam ne moom lay dégg ci moom ñu ne ba léegi am nañu dalil yeneen ginnaawu seydna abdallah ibn amr ibn al-aas mi nga xam ne benn bi moo ko soloo yeneen yi seydna abu hurayra ci boppam moo ko wax ñu ne imaamu tirmidi ah, rahmatullah alayhi dafa solo jële ci seydna abu hurayra radiyallahu anhu ñu ne mu ne moom dafa am benn waay ci wàllum saar koo xamante ne ni da doon ñëw di fekke waxtaanu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye doonu ko woon jàpp mu dal di laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hein nee na avant lool moom bu masoon a ñëw jàppul da doon ñëw ci man daal di may laaj après bi affaire bi baree mu dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko jàmbat ak néewuk mën a takkam néewuk mën bi alayhi salaatu wassalaam ni ko ista'ni ala hifdhika bi yaminik ne ko dimbali dimbalikool dimbalikool ci sa mokkal dimbalikoo ci sa sa loxo mooy deel bind waaw li nga xam ne jàpp nga ne te mokkal ko di jafe bind ko li nga xam ne amaana mokkal ko jafe la bind ko istani ala hifdhika bi yaminik dimbalikoon ci sa mokkal sa loxo mooy ngay bind ah ñu ne nag am nañ yeneen xadiis yoo xam ne ba léegi day wax ci côté bi mooy xadiis Seydina Abu Rafi' non an ra Raafi' ibn Xadiij radiyallahu ta'ala mu ne dañu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de dañuy dégg ci yow ay mbir yoo xam ne ndax mën nañ koo bind mu ne leen bind leen te dara newu ci même bu dee ne xadiis bii nii ñu njëkk ni dañ naan leen ñun d'accorduñu parce que seen xadiis bii nii dafa am fiihi maqaal waaw léegi ñu ne ba léegi bokk na ci suñuy dalil jarul ñuy sol ci yaroog ci fatxu Makka Seydina Abu Hurayra tudd nga ci début bi li tax nga ñëw ci masalaam est-ce que dañuy bind xam-xamam déet nee na yeneen ci ma lay saab-saab bi mu defee discours am bi qaama rajulun min al-yaman yuqaalu lahu Abu Shah mu ne dafa am benn waay ci waa Yaman bu ñu naan Abu Shah bu ñu naan Abu Shah mu ne ne yonent bi aleyhi salaam octobre lii yàlla nag ma bind na ko bindal ma sa discours bi yonent mi alayhi salaatu salaam ne uktubu li Abi Shah bindal leen Abi Shah ne waay moo bu doon bind lan la lii mu doon wax alquran la hein inna allaha xalaqa ki xarama makka yawma xalaqa as-samaawaati wal ard ay la la la la la tu'dadu shawkuha la yundaru shawkuha wala yuxtala xalaaha loolu loolu mooy loolu loolu alquran la gis nga aaya bu gis ngeen aaya boo xam ne loolu la wala yu tultaqatu saqita duha loolu alquran yeneen ci ma lay sa sànne waaye ne bindal leen Abu Shah kon kay loolu day wan bind xadis loolu kay dafa possible ñu ne loolu moom te mu ngi sahih imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bi koy gis ci riwaaya imaamul Buxaari ñu tuddoon ñu ne am nañ beneen beneen dalil hein même bu dee ne am na ci boroom xam-xam yi yu yu daayifal xadiis bii ñuy bëgg wax mooy li nga xam ne moom lañ jële ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dane qayyidul ilma bil kitaab waaw ne takk leen li ngeen xam ne mooy xam-xam ci bind ko waaw takk leen xam-xam ci di ko bind même bu dee am nañu ko da'ifal mais xadiis bi am na ci yoo xamante ne yoon yoo xam ne yu wér la waaw comme ni nga xamante ne nii ah, boo demee ci Majma'u Zawaa'id ah, yoo xamante ne nii xadiis bi nii day dëgëral xadiis bi mooy que ne du du même bu dee am na ñu ñu ne mbir mu wérul waaye am na ci yoon yoo xamante ne nii ah day di wéral xadiis bi ñu ne ñun sax am na yeneen yeneen ci ma lay salaam bi nga xam ne ci lay waaj a génn àddina ah. bi muy waaja génn àddina moom yeneen comme muy xadiis seydna abdallah ibn abbas mu ci saxiix yi yeneen ci aleyhi salaatu wasalaam ne indil ma ma bindal benn téere boo xam ne du ngeen sànku sama gannaaw ah indi ma bindal ñu ne waa lool kay eh, lay wan ne kon kay loolu ah mooy mën nañu mooy mu dicté ñuy bind loo xam ne ci moom moo koy wax kon kay loolu mooy wan ne mën nañu koo bind te lool ci feewu dundam la woon bi muy waayu génn àddina la ko hein léegi ñu ne en plus téere ba nga xam ne moom la Seydina Abu Hurayra joxoon Seydina Anas ngir mu dem Bahrain foofu la ci wàllu azakaat yi muy yi nga xam ne ci la doon wax li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu sadaqa sadax yeeg zakat yeeg yooyu mais loolu yeneen bi alei saatu salaam moo ko bindulu moo ko bindulu kon kay waay waay jaay yi lii nii moom day wane ne kon man ñun li ñu wax mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër ah léegi ñu ne daal ci gàttal bu ñu boolee lii yépp mooy li nga xam ne kon dañuy gis moo lay am am na beneen bu ma bëggoon am fàtte naa ko euh, boo xam yii daal bon ci gàttal yii yépp day wane ne kon bind xadiis loolu moom lu baax la te yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam da koo joxe da cee joxe ndigal léegi nag léegi ban moo gën a dëgër insha allah wax waa jumhur moo gën a dëgër mooy deuxième wax bi deuxième wax bi mooy li gën a dëgër ndax ñaari côté yépp hmm? ñaari côté yépp ku ci nekk sa wax dëgër la ndax xadiis Seydina Abu Sa'id al-Xudri bi nekk Sahih imaam Muslim bi bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi bu leen bind ci man dara te ku bind ci man dara na ko effacer loolu moom leer na mooy xadiis la bu wér même bu dee ne am na ci ñenn ñi nga xam ne mooy waa jumhur ku mel ni même imaamul Buxaari rahmatullah alayhi euh, moom. dane li dina dëgër xadiis bi mooy que ne ci Seydina Abu Saïd la yoon mooy la yem mooy que mawquuf mooy Seydina Abu Saïd ibn al-Xudri wax lool waaye loolu da gis ne li gën a dëgër mooy xadiis bi dafa jokkaloo te imaam Muslim da koo soloo Seydina Abu Saïd ibn al ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam moo ne bu leen du leen bind ci man daal mooy kon. mooy xadis boobu mënuñu ko bale ci peut-être que dafa nekk loo xamante ne nii euh, ki ko wax mooy Seydina Abu Sa'id al-Khudri loolu moom mooy loolu dëgërul voilà loolu mooy mënuñoo d'accord ci wax jooju ndax xadis bi dafa wér pël hein te tamit euh, gis nañ leneen lim ne yi moom seen Abu Sa'id al-Khudri te ne dañoo digal dañoo laaj ndigal yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ñu bind li ñuy jële ci moom mu bañ kon mooy fexe boobu mooy ba léegi kon nga ne ah kon nag ba léegi yow nee nga bii moo gën a dëgër mais ba léegi kon xadiis suñu ne dañ koy bañ ñoom day dëgër ah seen seen dalil léegi am na ku mel ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi ci Fathul Baari yi daal nay indi kii ni nga xam ne bon ni nga xam ne moom la ñenn ñi boroom xam-xam yi fexee dajale xadiis yooyu waaw li nga xam ne moom la boroom xadi euh, boroom xam-xam yi daal di fexee dajale lool léegi nag mu ne benn bi kon gis nañ gis nañ waxu bu njëkk bi mooy que ne bon xadis bi gën a dëgër ci li ñee di tegtaloo mooy xadis sayna Abu Sa'id al-Khudri te boobu li gën a dëgër li jub mooy ne xuuf la alors que mbir mi mooy loolu du mawxuuf affaire bi dafa jokkoloo léegi deuxième façon bi ñuy tegtaloo bi nga xam ne moom lañuy ñuy fexee ngir mën a dajale ñaari xadis yi ndax comme que léegi dëgër nañ mooy ndax buñ tolloowul woon degré dëgër dañ naan kon wala bokk bu doon dëgër bii dafa dëgër bii dëgërul moom yomb naa régler waaye le fait dafa dëgër nag loolu mooy comme dindi ko noonu du du du yombe noonu léegi kon ñu ne kon niñ koy def ñu ne kon ni ñuy fexee dajale mbir yi ñaari xadiis yi ndax loolu la day xaw a jafe nga dajale leen bu leen bind ci man dara ak bind leen loolu day xaw a jafe am ñu ne wal jam'u baynahum anna an-nahya xaasun bi waqti nuzul al-Qur'an xashyata iltibasihi bi ghayri wal idhn fi ghayri dhalik ñu ne euh, ni ñuy dajalee mbir yi mooy ne jàpp ne mën nañ leen a dajale kanam ndax al-jam'u awla mina mina min ilgha'i ahad ad ndax kan dajale ñaari argument yi moo gën nga rejeter benn bi nootal benn comme maadaama man nañ leen a boole nañ leen fexee boole maadaama man nañ leen a boole nañ leen fexee boole ñu ne léegi niñ leen di boolee mooy këne euh, digle bi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu wasalaam digle mooy tere bi tere mooy dafa newoon tere boo xam ne c'était jamono ji nga xam ne ci la alquran di wàcc te jamono jooju yonent mi alayhi salaatu wasalaam bañoon ñu jaawale alquran ak leneen ak leneen moo taxoon mu ne woon ñoom Seydina Abu euh, Abu Sa'id ak saxaaba yi radiyallahu anhu bu leen bind ci man dara te ku bind ci man dara nanga ko effacé lu dul alquran ndax bëggul woon mu jaxasoo ak ñooy ñu jël xadiis yonent ci alayhi sax salaam jaxase ko alquran alors que bu lu benn looloo taxoon ñu ne noonu man nañ ko dajal mën nañ koo boolee noonu que nag biñ koy digale mooy bi nga xam ne leer na ko ne léegi loolu mucc nañ ci hein mucc nañ ci euh, mooy bu dee ne jaxas boobu di am ñu jaxas alxuraan xadiis buñ ci muccee nag biñ ci muccee ci la digle na léegi comme bi ñëwee Seydina Abu Sa'id Seydina Amr ibn al-As non Abdallah ibn di ko laaj mu jox ko digal ak uktubu li Abi Shah ndax loolu saxaaba ya fa woon xamoon nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam lii muy wax nii du alquran waaw mooy discours biñ gisoon ñoom gisoon ñoom xamoon nañ ne loolu discours bii du alxuraan léegi nag bi nga xam ne loolu moom mooy problème boobu dàqu na yeneen ci maanaam saa sàn daal leen ci permettre ñu def loolu waaw ñu ne nag tere bi kon début l'islam la woon ndax dañ doon bañ ñu daal di jaxase li nga xam ne mooy alxuraan ak li nga xam ne mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam hmm? ñu ne loolu benn possibilité la léegi mu am ñeneen ñu ne mu am ñeneen ñu ne li nga xam ne loolu lañ koy boolee ñaari wax yi ñu ne an aw an na nahya xaasun bi kitaabati gayri alqur'aani ma alqur'aani fi shay'in waaxid wal idnu fi tafriqihima ñu ne beneen possibilité boo xam ne dañuy garder ñaari xadiis yi ndax dëgër nañu waaye lu nekk ak contexte ba ak la taxoon yonent mi aleyhi salaatu salaam digale woon ko wala tere woon ñu ne tere bi mën naa nekk li taxoon mu tere ko mooy ñuy bind ci même këyit fi ñuy bind alxuraan ñu koy bind xadiisam yi loolu la tere alors que tàqale bi mooy bi mooy mooy ndigal li mooy bind leen mooy bu dee nañ ko bind ci yeneen support yoo xam ne bokkul ak fi nga xam ne mooy même fi ñuy bind alquran ba bu ko defee ku nekk xam ne lii mooy alquran lii mooy xadiis ba bu ko defee ku nekk xam lan mooy lan loolu deuxième façon la boo xam ne pour boole euh, am nag beneen bi ñu ne non annahu xaasun bi man xashiya minhu al al-kitaaba duuna al-hifz wal idhnu liman amina minhu dhalik ñu ne walla tere bi euh, mooy dafa nekk loo xam ne tere bind bi yonent bi alei saatu salaam da ko doon tere ngir bañ nit ñi bi saxaaba yi radiyallahu anhum di di di di di appuyé di basé léegi ci seen ci li ñuy bind kese bàyyi neenal mokkal bi mooy li ma wax sànq boo tàmmee bind kese te doo réviser bu yàggee yow jàpp dootoo ko man boo gisee suñu doomu jamono ñu tax ñu bari man le premier calcul jafe ci ñoom mooy le fait que yi. waaw bi calculatrice yi nga xam ne téléphone yi sax da koy am day tax léegi luñ la kii même ay ay ay ay table nga xaw ma lan ay huit fois huit sax tem gars yi doo koo ko man nga jël sa téléphone huit fois huit ndax lan ndax tàmm gu ñu tàmm di basé wu ci calculatrice moo tax ba jàpp dootuñ ko man ñu ne nag lu mel noonu la danoon bañ ñuy basé surtout trop ci mbind mi li ñuy bind que dootul mokkal ñooñu nag la mooy tere bi foofu la digle bi nag mooy ñi nga xam ne am na kóolute que ne ñoom même bu ñuy bind dañuy mokkalaale comme Seydina Abdallah ibn Amr ibn al comme ni ko Seydina Abu Hurayra wax loolu la ko ñenn ñi daal dajale am na ñeneen ñu ne non affaire bi mooy ba léegi ci ñi nga xam ne ñooy waa jumhur ñu ne daal affaire bi daal lenn la mooy mbir mi en fii dafa am xadiis bu bu bu bu Seydina Abu Sa'id al-Khudri bi radiyallahu anhu loolu moom loolu début l'islam la woon ndax li mu ne ndax li mu wax ne man dama doon bind lu ma ma soon dégg conenti ma lay saab-saab waa Quraysh tere ma loolu mooy wane ne kon avant début l'islam la woon Quraysh ñoo ma tere woon ne ma bu ko def leen ne jullit laa kon mooy ci kaw wax jooju ah ñoom kon du ñu fexe naan ma euh, bul bind parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam xam nañ ne moom laa gëm mais dañ naan alquran ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam day wax jamonoy man na mer wala lu ko tax jamonoy mer wala jamonoy ngërëm bu wax yow loolu lépp nga ñëw di bind. nee na nag loolu ñu ne par exemple loolu day wane ne kon avant l'islam alors que Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu haditham bii. nga xam ne moo nekk Sahih Imam Bukhari rahmatullahi alayhi moo ne uktubu li Abi loolu Fathu Makka la woon bi yonent non waaw Fathu Makka guerre bi ñuy ubbi Makka la yonent bi alayhi salaatu ne woon bindal leen Abu Shah kon nag mooy la mu tere woon jamono yoo yële eh, ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri la doon wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane woon bu kenn bindati ci man dara ku bind ci man lu nu alxuraan na nga ko effacé ñu ne Seydina Abu Sa'id al-Khudri dëgg la Medina la waaj Medina la dëkkoon mais mooy ko mooy bi mu gàddaayee début bi tamit c'était pareil parce que waa lamsaar yi ñu bari dañuy dugg a dóor a dugg ci l'islam buñ permettre ku nekk di bind lépp lu yonent ma lay saab di wax kon alquran bi ak ay waxam lañuy jaxase ba finalement dootuñ xamul lan mooy lan mu tere woon ko léegi bi demee ba mbir yooyu leer xadiis boo xam ne nag mooy boobu da ko doon tere mu ñëw permettre ko rawatina ci xaadisatu fatx Makka mu ne uktubu bi na leen li Abi Shah bindal leen Abi Shah ñu ne ñu ne am na sax ñun <laughs> mooy ñu ne lii lépp daal day gina a dëgëral suñu wax nga bokk na ci dalilu waa jumhuur que war nañoo bi na mooy xadiis Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina Abu Juhayfa dane dama laaj Seydina Ali ibn Abi Abi Taalib ne ko hal him hal indakum kitaab mooy est-ce que yonent bi alayhi salaatu te mu ngi ci sax yi dane ndax yonent bi alayhi salaatu salaam ne dama leen dama koo laaj na ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam yéen waa ahlu bayt yéen waa këram est-ce que da leen a jox da a jagleel loo xam ne bindal leen loo xam ne pour yéen kese la xam-xam boo xam ne pour yéen kese la wala loo xam ne c'est exclusivement réservé pour yéen Seydina Ali ne ko déedéet laa illaa kitaabu ah bàyyiwuñu fi dara bu dee lenn la ñu fi bàyyi mooy téereeb yàlla bi téereeb yàlla bi daal aw fahmun utiyahu rajulun muslim wala boo compréhension muy alxam waaw ah, al ilmu mooy xam-xam boo xam ne moom lay jox déggub diine boo xam ne moom la koy jox ku ko neex ci góor ci jullit mu ne aw ma fi hadhihi sahifa wala li nekk ci kayit gi Seydina Ali wax lool te kayit doom lan moo ci newoon mooy diya yi ñoo ci newoon ak nan la ñuy fikaakul asir ni ñuy euh, départager mooy ni ñuy euh, euh, les prisonniers nan la ñuy def ngir libérer ak wala yuqtalu muslimun bi kaafir te tamit kenn du rey ab yéefér ndax ab ab ab jullit ndax yéefér la yàq la rey te xam nga yii nii yépp mooy saxiifa boobu mu ne yonente bi aleyhis salaatu leen ko bàyyil kon kay mooy bu doon ne dafa tere woon loolu mooy li mujj mooy ne kon tere ba amoon na dëgg la mais da doon bañ ñu daawale ko alxuraan mais finalement dafa permettre woon ba moom ci boppam bàyyil la ñoom Ali kayit koo xam ne lii wa ne Seydina Ali moo tax mu ne Seydina ne non amul dara lu ñu réserver ndax li mu wax ci biir këyit gi nii ku gisul woon këyit googu xam nga ko feneen mooy am na xadis yu ñëw di ko leeral est ce que gisuñu fi xadis keroog Fathu Makka mu ne wa an laa yuqtalu muslimun bi kaafir gisuñu woon lool affaire yu jëm ci al aqlu ak diya yooyu gisuñu ko feneen waxu ko ni ñuy bindee ni ñuy fikaakul asir loolu gisuñu ko Badr li ñuy gis ghazwatu Badr ak masala yi gisuñu ko te pourtant nit man na ne man de këyit gii maa ngi koy dóor a dégg mais est dalaa indil lu bees moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam amul lenn loo xam ne daf ñu koo jagleel ñun waa ahlul bayt lu dul lii ak këyit gii mu ñu bàyyil te këyit gi lii wa ci ne kon kay yonent bi alayhi salaatu salaam mi fa bàyyi këyit kay ngir ñoom bindal leen am loo xam ne moom moo leen ko defar kon kay loolu mooy kon bind te du alxuraan loolu kay hein mooy kay li gën a dëgër insha allah hmm? kon nag loolu bi loolu amee kon naal ci gàttal mooy eh, wax bii mooy li gën a dëgër këne te loolu daa mujj nekk ma moo tax eh, eh, te loolu <coughs> daa mujj moom la boroom xam-xam yi doxal ba moo tax tey ñu am li nga xamante ne mooy xadiis yi ay kitaabu saxi imaamul Buxaari ay li nga xam ne mooy e, saxiixu imaam muslim ak sunan yeeg masaanid yeeg ak ak ma ak yi e, maajim yeeg yooyu yëpp ñu am leen waaw léegi am na nag yeneen ndax masala bi gën na gudd ah. même ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xamante ne ni ñoom dañ doon tere ku bind comme niñ la ko waxe mais bon dugguñu ci ñooñu ñooy ñan ak lan lañu doon wax ndax bu ñu ko defoon moom mënoon nañu jëlal ay trois heures de temps waaye insha allah lii ñu ci wax nii dina baax dina doy kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër insha allahu taala te loolu daa mujj nekk amatul si